moo tax lii dafa am solo lii yonent bi alayhi salaatu wasallam wax Seydina Jaabir ibn Sulaymir radiyallahu anhu wa ardaah kon mu ne ko man maay dawal yàlla ana rasulullah alladhi idha asabaka durrun fa da'awtahu kashafahu anka waaw man maay jaamu yàlla maay daw yàlla boobu nga xam ne bu la lor laalee dalee nga ñaan ko xol bu ànd bu bu bu bu sell dellu ci moom mu daldi la koy wuññil bu gisee ne wuññil la ko boo gën sinon am na ñoo xam ne borom bi day xam ne da leen a bëgg yëkkati ay daraja te fekk lii bu leen ko teggilee rek mën nañoo tàbbi ci safaan te bëggul ñu tàbbi ci safaan mu bàyyi leen ko waaw ba ni nga xamante ne noonu lañuy génn àddina waaw ahlul bara laysa lahum mizaanu wa laysa yunsharu lahum diiwaanu <laughs> waaw waaw ashaddul ah naasi balaa na al-anbiyaa waaw gis nga borom balaa ñoom kenn du leen utal ay ay ay mandaxe ay balance te kenn du leen wasaareel ay kay borom bi da leen di sottil li nga xamante ne mooy seenu pay waaw bushra lahum waaw ndaataa tëlëx waay waay mbégte ñeel na ñooñee bushra lahum bushra lahum bushra waaw mu ne wa ida asaabaka aamu sanatin fa da'awtahu ambataha lak borom boobu nga xam ne maay ndawam man nii di wax ak yow ba léegi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom boobu mooy ki nga xam ne wa ida asaabaka tabula laalee aamu sana mooy aamu qahtin wa majaa atum bekkoor atum maral at moo xam ne mu metti la dara doxut taw yaa ngeen doon yaakaar ñëwul te moom ci mbay mi ngeen ko es seen nappe yi jeex nañu seen lu bari daal dinay naax saay ndax lan borom bi moo téye tawam mu ne borom boobu nga xam ne bu leen lool dalee fa daaw tëhu nga ñaan ko dellu ci moom am bataha lak sa suuf sa nga xamante ne nii sa gàncax ga nga xamante ne nii sa récolte ba nga xamante ne nii ba nga xamante nii moom la musiba googu dal boo ko ñaanee dellu ci moom mu daal di la koy saxalal am bataha lak allah allah <laughs> allah mu ne wa ida kunta bi ardin qafrin mu ne ko da boo nekkee ci suuf soo xamante ne dafa gent amul ndox amul garab amul dara aw falaatin wala ndand foy foy fa dallat rahilatuk waaw sa waruwaay wa nga yoroon daal di naax saay nga nekk ci tukki yor sa gëléem walla sa fas wala sa mbaam dem ba foofu tëdd di noppalaku te jaw ci kaw gëléem yi nga defoon mbooleem sa lépp alhamdulillah mu ne fees mu daw xam ne manoo koo dax daw yi muy ñal li réer ni ci àll bi te benn village ak fenn fooy ute au secours jegew fa waa ji désespéré wu ba toog ci ronu garab ga comme nañ ko gise woon waa ji nga xam ne gisoon nañ ko ci riyaat bi yonent bay saat saam ne borom bi moo gën a moo gën a ashaddu farahan moo gën a tar kontaan ci jaamam bi nga xam ne dafa ñëw di tuub comme waa ji nga xam ne daa dem ci benn désert boo xam ne benn nand foy foy goo xam ne amul ndox amul dara dara saxu fa lu mën a lekk mu indi ànd doon doon tukki yor li nga xam ne mooy gëléemam teg ci léppam ndoxam ak lekkam mu dem ba foofu rek affaire bi rëcc ko mu daw mu xam ne nag c'est fini mu dem ba sonn di xaar dee tëdd ci ron garab di xaar bi mu tëddee noonu rek xaw a for ba xëmmale ko rek gis gëléem gi taxaw ci kanam mu kontaan tëb jàpp gëléem gi gis lépp ne ci mu kontaan ba bëgg sant yàlla mu juum ne allahumma anta abdi wa ana rabbuk allah <laughs> waaw mu juum bëgg sant yàlla mi ko defalaatal xéewal gi delloo ko ko te foo xaar biyee mu kontaan ba ne allahumma e yow sama borom anta abdi yow yàlla yaay sama jaam man maay sa borom <laughs> yenent bay saa saam ne axta min shiddati al farah dafa dafa juum ndax lan taraayu mbégte gu mu mbég yenente way sar sam nee na ko gis nga mbégte woowu mu am ba di sant yàlla juum ne yàlla yaay sama jàmmay sa borom mu ne borom bi moo gën a tar ki nga xamante ni mooy ak ak ak ak ak ak kontaan ke jaam bi nga xam ne day ñëw ci tuub ci di tuub di dellu ci moom allah ni muy kontaane moom boroom bi kon nag boroom boobu nga xam ne boo newee ci ndànd foy foy comme la daloon waajoojee waaw mu dal la sa provision ne mëy ne mes ne men de nga dellu ci moom ci xol bu sell ah fa da'awtahu nga woo fa nga xamante ne nii fa ngay xame ne sa maaman yeeg sayen la takkaloon naan la boo ko yëngalee bag yooyu nga xam ne dara jariñu fi wallahi <laughs> nga dellu ci sa worom ci xol bu sell mu delloo la ko raddaha alayk dina la ko delloo qaal nee na bi ma yonent bay saa saa waxee ba léegi ñu ngi ci hadiisu Seydina Jaabir ibn Sulaym waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Abu Juray waaw mu ne bi ma yonent bay saa saa waxee nii nag qultu ma ne ko loo ma ne ko nag ihad ilay fa qultu qultu lahu ma ne ko nag yonent bay saa salaam léegi léegi euh, euh, dénk ma dénk ma dénk ma defal ma ay dénkaane yoo xam ne fekk maa ngi faatu ba na may faatoo ci laay jàpp waaw yonent bay saa salaam ay way ahad li aw si ni dénkaa mooy dénkaane dénk ma loo xamante ne moom laay jariñoo ba ba na may dajeek sama borom nañu taxaw tuuti gis nga gis nga saxaaba yi niñ meloon <laughs> gis nga kii mu ngi door a gis yonent bay saa salaam baax na moom ba xamu ko neen damaa ñëw taxaw gis benn waay gis nga niñ commencé après bi ma laajee ñu ne ma kii mooy ndawu yàlla li sallallahu alayhi bi mu ñëwee lu mu wax ah lan la wax yeneen sallallahu alayhi sama mbay mi ñaanal ma sama mbay mi comme ñun niñ koy def gis nga gis nga état yi ni mu wutee ñun bu ñu demee ci sëriñ bu ñu yaakaar ak ak ñaanam lan la ñuy def dinañ ko laaj comme laaj yu nii nii nii nii nii nii ay dénk ma loo xam ne ma koy def ba ni may génne àddina non. ah kër ga de njaboot ji nangam sama problème yi tukkik sama doom bi sama nangam bi sama na ñun yooyu la ñuy wax ku waxal dëkk boo demee ci sëriñ boo yaakaar ne jàpp ak ñaanam ak nit ku sell koo yaakaarum ñaanam gaa yi bi ñuy def récupérer may wax yi am yépp demande yi am ci buntu sëriñ si salon sëriñ si ak fañ leen di ganalee ndax am na ñoo xamante ne dinañu laaj laaj yu mel nii lu tax parce himam yi bokkul yitte yi bokkul ñoo ñële ñooy al qurunul mufaddala ñooy siècle yi yàlla gën a la tànn leen ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wan ñu nit ku baax bu ñu nee moom boroom xam-xam nitu yàlla nan la ñuy comporter ak moom inna allaha ixtaara ashaaba muhammadin yawma ixtaara yawma ixtaara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ibnu Mas'ud ibnu ummi abdin nañ ko fan yee mu ne borom bi tabaaraka wa dafa tànn saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam bés ba mu tànnee yonentam Allah mooy amul dara loo xamante ne nii lu ñu war a jariñoo ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul ne ci wàllu laaj ak lépp lu dul ne laajal nañu mais ñun biñ ñëwee seen gannaaw ñi nga xam ne ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam al ulama est-ce que ñu ngi comporter noonu ñoom noonu wallahi ñu bari ci ñoom déedéet mbay mi lañuy ñuy waxtaaneek ñooy mbay suñu commerce bi suñu nàngam bi suñu yooyu yooyu képp la ñuy waxtaan ah sëriñ bi xam naa ne boo ñu mënoon a defal ñaan ci suñu projet bi waaw temps yi moom waaw suñu magasin yi moom suñu kër yi suñu coopérative bi nangam ak nangam ah suñu tool yi taay yi mbay mi nangam ak nangam yooyu lañuy waxtaane waaye yi ah ah ah shataana maa bayna sara wa suraya léegi aka wute xam nga ne moos wute na diggante biddiw ba nekk ca kaw di tëddi septième asamaan ah pepp suuf bënit ba nga xam ne moo nekk ci juróom-ñaari suuf ñaar yooyu sore <laughs> wallahi suñu distance ak ñoo ëpp hada misaal faqat misaal dong kon nag nañ delluwaat <laughs> ñii laaj ñi jara laaj mooy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum mu ngi dóor a gis yonente bay saab saab ne ko nag waa léegi fa qultu lahu man a yonente bay saab saab ihad ilayya waa yonente bay saab saab ah waa euh, dénk ma kon qaala yonent may saasaam ne ko waaw laa tasubanna ahada premier ndénkaane ndax yonent may saasaam selon képp ku ñëw mooy docteuru xol yi ak xele yi lépp ak yaram yi ku ñëw yàlla wan na ko ci moom kii fi nga xam ne faiblesse am fa la gën a nekk ak fi nga xam ne fala la bables ba nga xam ne foofu mooy manquement yi mu am <laughs> moo tax nga gis ñu bari ñuy ñëw ñii naan ko aw si nii gisoo waajal ñëw ne ya rasulallah aw si nii mu ne ko laa taxdab fa fa fa fa fa raddada miraara qaal laa taxdab <laughs> ah, gis nañ ko fi waaw yéen gis nañ ko ci yaan bi ñëw ne ah yonent way sa sa dooma dénk dénkaane ma comme kii dénk ma dara waay conseil fais moi de bon conseil waaye ay conseil yonent may sa sam ne ko laa tam dom be bul mer waa ji répété waat awsini waaye yonent sa salam dooma dooma ki mu ne ko laa tax dom be bul mer waa ji répété ay yoon yonent sa salam di répété rek di baamuwaat laa laa tax dob laa tax dob laa tax bul mer bul mer bul mer bul mer kii nag yonent may sa sam xam ne ci mbirum bi mu ñëwee ne ko damaa bëgg kon nga dénk ma mu ne ko laa tasubanna ahada waaw bul ŋàññi kenn ŋàññ bul ŋàññi kenn laa tasubanna ngelawaay bul ŋàññ ahadan kenn waaw ŋàññ moom bu ko def kenn waaw yow mii nga soofee way toppal la le doo dara ak nangam di ŋàññaate bul ŋàññi kenn bu laa tasu banag tekkiwul bulu daggal ah daggal moom dañ koo fàtte dañ koo dañ koo tege nee moom <laughs> moom daa gën a ñàng ŋàññ moom laa wax mooy tubaab bi bu la nee euh, euh, mais pourquoi tu m'insultes léeg-léeg yow bu dee wolof nga boo xam ne miinoo langue tubaab mais man dama laa est-ce que insulté waa ji parce que ko wax boo da koy wax yenn wax yoo xam ne yow ci wolof du dara pour yow mais moom insulte la ci moom kanta daggal yi ñuy def bi jaar ay ay ay ay ki bàyyi yooyu moom dañ koo tegani nee moo gën a garaaw waaw Allah la tasubanna ahada Allah yonent bay saa saam ne ko bul ŋàññ kenn nag waaw kenn kenn kenn kenn kenn waaw bu fi nekk di insulter kenn mukk bu ko def waaw léegi nag premier ngoog qaala nee na Seydina Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu mu ne gis nga loolu ba ma ko yonente bale saa saa waxee fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shaat wala sha'a mu ne gis nga lii tamit de am njàngale bu ñu la ko joxee lu baax da koy appliquer c'est pas pour ñu lay wax muy jaar ci nopp bii di génn fee comme ñun ni ñu mel ñun léeg-léeg waxuma la lool dugg ci mott bi sax dafa dugg dugg day génn day tooy ci catu nopp yi lay dal dali fee mel ni benn dóor xeer boo sànni mu ricochet dal fenn wadda ñun dafa mel ni wax lu baax noonu la mel ci ñun wala iyaazu billah en ñu bari ci ñun nee na gis nga ba ma yonent may saa saa ne mu ne gis nga fama sabab dippi boobu ŋaññu ma ba'dahu kon mooy da ko doon def <laughs> gis nga li ma doon wax ne boo ñëwee yeneen saa salaam borom bi wan na ko yow bii lan mooy sa faiblesse moo tax mu ne boobu fama sababtu ba'dahu hurran wala abda dippi boobu ŋaññu ma insulté wu ma ma du ab gor wala abdan du sax ab jaam bu ma am mu def lu dul noonu du ko ŋañ wala ba'iran du ab gëléem gëléem sax xam nga ahadan man jàpp ne doo nit ñi lay wax nii xalaat lil aqil moom mu jàpp ne déedéet saxaaba yi mu yonent bay sa sa waxee lépp la jël sooy xam nga ni noonu nañ ne non c'est que waaw du ma kenn waaye nag sama muus mi xoola muus mi rek sama jël wi mu ñeeg aja muus mi ma nga koyow rek wax lu ñaaw <laughs> ba pare jàpp na yow yaa ngi ci liñ la waxoon nekkoo ci ahadan ji mu ne ma man de ŋàññuma xurran mooy jéggi day ci application du ab gor wala abdan du caagante ne ab jaam wala ba'iran du caagante ne li nga xamante ne ak gëléem loo wala sha même am xar moo xam ne damaa teg sama sama sama mu ne ko tuy lekk ko du ma ñëwut i fon xar mi rek koy déedéet way yow nee na loolu rek defatuma ko depuis boobu Allah <laughs> mu ne yonent bay saa saam di continuer mu ne ma wala tahqiranna min al ma'ruf shay'a mu ne ma wala ta'rifanna wala wala tahqiran tabul xeet waaw mooy wala tasdarin tasda mooy eh, eh, waa ji nga xam ne yazde day xeet di minimiser mu ne bul minimiser bul xeeb min al ma'ruf njekk dara mu ne wala te bul xeeb njekk njekk lu baax dara dara dara dara dara dara dara bu ci xeeb dara bu ci xeeb dara waaw bul ne non lii moom ça mérite pas d'être non grawul ah, la quoi non dërëm la quoi ñu ngi joxe mais bi ma lambee sama am mu ne no bul xeet waaw waaw gisoon ne woon euh, bul xeet ci njëkk dara da ngay dajeeg sa mbokk bi wajhin taliq ci kanam goo xamante ne ko xeet allah allah waaw kon bul xeet njëkk parce que loolu saytaanee la koy wax lii moom lu baax lii dafa tuuti non lii moom non non saa yow sa dayo fi mu àgg tamit non lii saa xaaral ba man lu bari loolu bu lay puusoo mooy pour bul def alors que bu dee lu mu ne lu mu ndaw ndaw noo ko xeebloo waaw naan la profite bu dee lu baax mu ne non lii dafa tuuti quand même non lii c'est insignifiant quoi yonent bay saab saab nag na ko bul xeeb njekk dara parce de toute façon comme ni ko ñëpp xamee rubba dërëmin rubba benn dërëm bu gën alfa milliard waaw benn dërëm bu jóge ci xol boo xam ne bu sell la ngir yàlla buy joxe ngir yàlla buy jëf ngir yàlla ah mu gën alfa milliard waaw boo xamante ne moom la waay joxe waaye nag man nag ala lañ ko joxe comme niñ gisoon ci bee passé wala tamnun tastaksir ak almanan ñett ñi nga xamante ne borom bi du wax ak ñoom te dina leen mere te du la leen setal yawmal qiyam ca hadith sayna Abu Zar du wax ak ñoom yawmal qiyam du leen setal te dinañ am buggal mu tar bokkoon na ci almanan waaw kooku moom lu mu joxe lu mu bari bari waa ji joxe dërëm te yàlla tax kookoo këpp doole kon nag mu ne ko bul xeet wala taxqiranna min almaarufi shay'an wa an tukallima beneen mu ne ko beneen nda ndénkaane euh, wa an tukallima axaaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk mu ne tamaa ngi lay dénk booy wax ak sa mbokk sa mbokk nag tekkul bi nga bokkal deret mooy sa mbokk jullit waaye loolu daa nekk loo xam ne mafhumul ghalib la daar ko jullit ñëpp wooy jullit lay waxal mais même ñu dul jullit tam xeexuñu la waaw nekkul ñoo xam ne ci état de guerre lañ nekk ak ñoom ci yéeféer yi wala noonoo ak nekk état de de de guerre ak jullit ñi ñooñu nii ngay doxal ak ñoom mooy booy wax ak ñoom nanga nga sa xar sa xar kanam na nga ko nayil waaw sa xar kanam na na na na na nekk loo xam ne bu moo ciy génn mbégte bu la gisee xam ne yow mii tee souriant waaw pare nga ngir waxtaan ak moom te waxtaan wi ngay wax ak moom ñor ma la waaw te considéré nga ko wa an takal wa an tukallima axaak te bay wax ak sa mbokk góor a jigéen ci yem nag waaw amul les macho à mort yooyu nga xam jigéen ñu yàpp euh, euh, euh, oh. loolu loolu macho à mort voilà wa an tukallima axaaka te ngay wax ak sa mbokk wa anta munbasitun ilayhi wajhuk waaw nga wàcce sa xar kanam mu daal di nekk lu yànj loo xamante ne nii day nekk ah ak mbégte moo ciy génne Allahu akbar waaw waaw les bonnes manières li mooy dundali mu ne inna dhalika min al lii ci njëkk la bokk waaw wax ak goy na wax daan ko sànk ci hadith sayna Ali bi waaw waaw bul bul xeet njëkk dara même ngàllu tàndarma sax nga saraxe ko waaye nga dajeeg sa sa bokk bi wajhin taliq beneen bi ci bi wajhin talq allah mu ne lool ci njekk la bokk waaw waaw kon bu ko xeeb de lii li muy néew néew bu ko xeeb bul nekk koo xam ne fuñ la fekk abusal wajhi ngay ñàngal waaw fuñ la fekk koy wax yow nga koy kii waaw wala tusa'ir xaddaka linnaas la sayyidina Luqman waxoon doom ja bul jël sa leex yi di fël ñu ne waaw mel ni kuy bañ a xool ki ngay waxal ndax xeeb ko di ko wan sa di ko bañ a wan sa kanam gi ndax xeet waaw kon nag yooyu baaxul mu ne ko warfa izaraka ila nisfi saaq wa hada <laughs> ah, mooy ash-shahid moo tax imam indi fi hadis bi mu ne Seydina Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu yonent way sa saam ne ko nag bokk ci li lay dénk warfa izarak del yëkkati sa làmbaayu suuf ila nisfi saaq ba mu tollu ci euh, diggu yeel bi waaw sa yeel bi sa genou bi ci dëgg bi waaw waaw euh, non yeel yeel yeel <laughs> waaw yeel bi hein du mooy genou waaw <laughs> mu ngi noonu mu ne kon na nga ko yëkkati nooy mole mole non du jour mole voilà <laughs> mii mole mooy mooy mooy mooy euh, euh, moic mooy euh, diggu sa diggu kii bi mole bi loolu gisoon nañu al imam al na Hajar hadith six cent seize ba muy wax ne hadith yooyu dañ ci jàng ke ne li nga xam ne moo gën mooy nisfu saaq li nga xam ne possible na al jaiz mooy diggante nisfu saaq mooy moitié wu yeel bi xaaju yeel bi mooy isaar bi di fa toll ci góor ba ni nga xamante ne nii mooy kambay nii ba foofu diggante boobu loolu lépp possible na lii nag xam ne moo xaraam nag mooy nga jóge foofu wàcc léegi nag selon Imam An-Nawawi bu dee waa ji def ko ngir rëy rëylu loolu karaahatu tanzih la waaw mooy dañ koo sif la alors que bu dee ñeneen ñi nga xam ne dañ ne bu buy wàcc dejoor yi rek nekk lu xaraam lool karaahatu tahrim la mooy lu xaraam la loolu yàgg nañ cee taxaw kon nag mu ngi noonu kon mu ne nañ ko gis ci imam ibn alhamdulillah hadith ibn Umar bii ñëwaat radiyallahu anhu dina indi bu mel noonu loolu taxawoon nañ ci ak possible bu dee jigéen moom mooy la ko yonent bay saa saa wax mooy day yokk fii euh, euh, kamb yi euh, chibre waaw comme ampa loolu mooy li nga xam ne lu jaiz la loolu mooy li gën ndax yonent bay saa saa loolu la waxoon Sayyida Sayyidatu Ummu Salama te moom hadith boobu la kii di mujjee indi imam al Ibn an-Nawawi di indi ci bunt bii ñu nekk radiyallahu taala anhu mooy hadith Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu moo doon nettali lool bi Yonent mi saa saa waxee lool Seydina Sayyidatu Ummu Salama Ummu Salama soxnaa Yonent mi saa saa ne ko mais Yonent mi saa saa ah julli yéen bu ñu defee noonu ni kon dañuy wuññeeku de mu ne ko nañ yokk sibr mu ne ko lool sibr bu ñu ko yokkee mu ne kon nañ yokk xasat mooy ziraar mu ne lool mooy li possible ba foofu jawaaz loolu gisoon nañ ko xaa ñaari xaal yooyu moom lay wax nii nag bi gën la ko wax ne ko yëkkatil suuf. waaw ila nisfi saaq ba fi nga xamante ne mooy moitié wu sa yeel bi sa diggu yeel bi fa in abayta bu dee ne ah loolu jàpp nga ne <laughs> mooy defoo loolee fa ilal ka'bayni kon nag loo ko wàcce lu mu wàcc wàcc na jëm ci déjjoor yi ta bu mu ko dépassé muy cheville yi al azmani naati naati eh, naati atay naati ayn waaw mooy ah ñaari euh, kii mooy déjjoori cheville yi mooy yooyu bu ko dépassé waaw bu dee manoon nisfu saaq mooy wàcceel diggante foofu nisfu saaq ba ci cheville yi foofu am nga ci droit waaw fa in abayta fa ilal ka'bayn lii bu amul woon solo quand même yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii dina ñëw jóge di ko dóor a gis mu wax ko moo tax waxoon nañ ko bi ci hadith six cent seize defoon nañ benn entre parenthèse ne képp koo xam ne dañ koy waxaat waxaat ko ndax dafa jar ndax suñu doomu jamono dafa bari ñu fuuy ba pare man a wax loo xamante ne génn na leen ci diine wa hum la yashurun génn na leen ci diine te yëguñu wala xaw na leen cee génne wax bu dee kuy xam ne moom kooku day génn ci diine koo xam ne da ngaa saboote wala nga xeet wala ngay ŋaññ loo xam ne loolu la yonent bay saa saam dëkke woon di ko digle saxaabaan yeeg xeetam bi ñëw ba ilaa yawmi diin nga koy saboote yow yéefér nga boo xamee yéefér nga boo xamul parce que da am dañ la da ngaa foog bu boobaa ñu walla gravité li nga def da tuub ci parce que loolu waxu yéefér la waaw moom da ngay génn ci diine ji moom parce que da ngaa bëgg borom bi tànn lu ñu ki gën a mag parce que da ngay laa tegal ay film ay acteurs yoo xamante ne xuus seen bar bi te wàllu bar bi ak di sol yu buuboob yooyu sol yoo xamante ne day dépassé fu nekk ñu naan ñooy playboy yi wala ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ak yooyu nga jàpp ne ñii ñooy modèles yi. ban yonent traçage bi ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kaana yarju Allah wal yawmil aaxir nga jàpp ne walla kon moom ne ko te borom bi ne nekk na ci moom ci biir ndawul yàlla li saa salaam royukaay bi gën a mat yow nga boo waxee lool mooy nekk ko waaw. ay seen kër xanaa ñuy sol lii nga gis ñoo xam ne dañuy def li yonent bay saa saam jàngale yow defoo ko mais doon tëj sa gémmiñ xam sa faiblesse su bopp te ku la laaj nga ne ah ñoo nekk ci dëgg de. man nag damaa pareegul ngir génn ci li ma ne waaye ñoom ñoo ne ci yoon nga wax loolu defoo ko nga leen di tooñ naan ñii xanaa seen kër deen daa taa xool leen ah nit ñuy cëkkale seen yëre yi rek seen tuba yu cëkk yi te nga xam ne yeneen way saa saam noonu la meloon te noonu la doon jàngale yow yéefér amul damay fo ah amul damay fo amul noono ah la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum comme la yonent la suñu borom waxoon naafiq yi waaw allahu akbar allahu akbar qad kafartum ba'da imanikum waaw ñëw naan dañ doon fokk waa waaw boo leen di laaj wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum waaw naafiq yi doon def loolu jiitu woon ci ñu bari ci suñu doomu jamono jàpp aayaay yàlla yi boo ñëwee ñuy ñuy wax lu dul yoon di xuus ci aayaay yàlla yi di tooñ di saboote buñ leen waxee wala in sa'altahum buñ leen laajee ne leen waaye li ngeen def xanaa xamu ngeen ñu naan nag innama kunna naxuudu non dañ doon fa di suul di di di xuus di war nal ab di fa quoi non plaisanterie ci affaire yi la quoi kenn du ak sunna waaw kenn du jouer théâtre di julli di fo ngir ñuy reetaan non seulement ko koy def ak ku koy seetaan mu koy neex mu dem di ko nettali yéene yam waaw moo tax ñun en tant que wolof ñu war a def attention bu baax kenn du fowe koor weeru koor bi jot gaay di fowe koor gi ay mag yoo xam ne ñu leen di wane ñuy théâtre di dox di laqatu di lekk nit ñi di reetaan di fowe li nga xam ne mooy lu sacré loolu ak ak ak suñu